kon xadiis bii nii bon bunt yi muy wax bari na ki nga xamante ne moo imaamul alxaafis abu abdillah al buxaari tas ko waaw ci wàllu naan kuy xam ne day tere bakkaar bu magu ki nga xam ne day tere doomu yoon ku nekk ci tukki ku nekk en détresse waaw amul lum naan gis xam naa am la la gisee xelam noo yaakaar bu rëy bi muy am surtout bu dee mbooloo lañ wala même bu dee kenn la nit ku fii daa mel ni fële am na ndox de xooli picc ñu ñëw ba foofu fekk fa benn waay boo xam ne ay xaram la yor naan na leen ba doyal moom liñ ci soxla kii la gaa yi soxla ndox ah ñun de dañoo koon soxla ndox amuñu dara sawaay ne c'est pas fait pour vous man dama ko soxla dama ko kii xoolal tas yaakaar gi mu def allahu akbar mais sa seetlu nga waajooju xeetu tas yaakaar bu mag bi mu def ak tamit xañe loo xamante ne c'est vital quoi waa léegi bu gaa yi deewee nag yoonam new ci quoi allahu akbar ha moo tax al imaam na xajar balaa lool ba léegi day dugg ci taxriij bi mu ne gis nga lii nii kii tere fadlu maa'ihi am na ci benn yoon hein yaqulu borom bi danaan ko hein waa ji nga xam ne mooy kaa biñ joxe léegi nii mu ne am na yoon boo xam ne ñëwee na ci fa yaqulu llahu al yawm yawmal danaan ko waajooju tere woon mbokkam ab nit ni moom mu jëfandikoo ndox moo xam ne moom fañ na ci soxlaam ba pare parce que ibda bi nafsika bu dee ne ndox la boo xam ne fokk nga naan ko ndax boo ko naanul nangam loolu voilà nii ñii yow fañ nga soxla ba pat diw ñëw soxla ko nga xañ ko mu ne boroom bi danaan ah fa yaqulu allahu yow al yawma fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak yadak waaw ne borom bi danaan ko tey yawmal qiyam fii sama xéewal laa laa lay laa xañ ndax loolu lépp lu yàlla la yawmal qiyaam hatta fii lépp ñun xanaa newuñ lu dul di ba di beñewu ci ngëneelu yu yàlla yeeg kii yom jaam bu toll ni yow boroom bi jox la loo xam ne xéewale la ba nga doyal say soxla faj yi nga xam ne mooy sa yu man da ñàkk yi ba pare diw jóga nele sonn nekk en sonn laaj la ko nga ne kon maa bañ waaw waaye yow non loolu nag nga wax ko ko directement maa bañ ak joxe foo ngant boo xam ne lu dëgg gëmloo ko ne bon lii rek ma defe te man lii ndekete waxoolu am waaw mu ne borom bi na naan ko yow tey dinaa la xañ sama lépp sama ngëneel gi tukkee sama xéewal yi comme ni nga xañe woon nga la desoon ca la nga xam ne yow say loxo sax def ko ndox moomee yaa ko defar xéewalu yàlla nga xañ jaam yi ginnaaw ba nga ci jëfandikoo ba pare allahu akbar allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yal nañu borom bi vraiment euh, euh, musal ci siis ak seeni nag nekk koo xam ne lu ñëw rek égoïsme man kese la waaw yow utiliser liñ ci war a utiliser loolu du li nga soxla li nga am man da ñàkk ci yow mais boo paree keneen soxla ko waaw imaginez kooku daal di woon dee quelques jours après foofu parce foofu dafa sori après mu faatu foofu waaw ñaaw naa retrouvé un euh, dans un kii de kii léegi def photo bi on sait même pas pour gars ku xam fu mu dëkk yow léegi nga xool journal wala yooyu wala sa kii gis photo mu leer ne kii moo fi ñëwoon démb mu doon malaaj laaj waaw yow léegi ban comporte ban euh, non c'est c'est c'est c'est c'est quel cynisme quoi quel cynisme pour nit di def loolu quoi voilà loolu c'est grave wallahi c'est grave moo tax loolu c'est tellement grave quoi waaw imaamul xaafiz léegi nañ ñëw ci al imaamu Nawawi bi muy saraali ci al minhaaj sharh sahiih Muslim ibn al Hajjaaj mu ne wa amma salaasatu fi riwaayati al axiira fa minhum mooy riwaay bi ñett ñi nga xam ne moom la tudd nga xam ne lu garaaw lii moo leen dal mu bokk ci ñi nga xam ne borom bi euh, du leen du leen du leen du leen du leen du leen du leen du leen du wax ak ñoom bisub taxawaay ba ah. du xoole jëme ci ñoom du leen setal te ñeel na leen buggal mu tar allahu akbar mu ne bokk na ci kon rajulun mana fadl al ma'i min ibn as-sabil al muhtaj wala shakk fi ghiladi tahrimi ma fa'al wa shiddati qubhihi fa idha kana man yamna'u fadl al ma'i al mashiya 'asiyan fa kayfa biman yamna'uhu al adami al muhtaram allah waaw al imaam al xaafis an mu ne ku njëkk ci yi nga xam ne mooy ki nekk ci foo xam ne ndox dafa ñàkk waxoon naa la ci hadith six cent dix-sept te loolu man na nekk tamit ci suñu dëkk yi mu am pénurie ndox loo xam ne mooy c'est vital en fait du ay du ay ceeb ay nangam ak nangam yooyu déedéet loo xam ne gars man mën nañu lekk leneen ko mais ndox tamit ndox ndox ndox yow nga am ci lu la doy loo xam ne te man na laa yor fan yi yëpp xaa ko dina tey liñ ci yor en plus yow sa foofu source bi day day day la di jëpp waaw yi am nit ñi ñëw soxla sa dëkkandoo bi nga xañ ko ko quoi amul sax ndox bu mu toggee yow nga am ba leer na defal na nee nga bañ yow yaakaar nga ne naan noo nekkuma ci désert ñu ne la désert mooy foo xam ne mbir yi dafa ñàkk dafa tumuranke ngir am ko fa te loolu mën na xew ci ville bi comme ci cas ma la wax waaw mooy fañ ko gën a soxlaa mu ne kantawaa ji moom tere koo xam ne doomu yoon la mooy nekk ci tukki nga xam ne day tumuranke xarib la waaw déppu yow ci lu bari bu amoon provision bu matoon bu ñëw di la ko laaj al muhtaaj bi nga xam daa soxla bu nekk soxlawul taxul ñuy wax voilà mu ne kii moom amul sikki sàkk ci ñaaw taraayu xaraamu li nga xam ne moom la def ak mbonu taraayu mbonuk li mu def mu ne bu dee ki nga xam ne daay tere li def ci ndox ci ngir ay juróom mooy ndox joo xam ne ngir jur ji la yu muy wëgge jur ji la loolu mu desal ci rek ñu tere ko ko bu koy xaññaate bu ko defee nekk ku bàkkaar waa kan lan ngay wax ci ki nga xam ne doomu aadama bi nga xam ne borom bi moo ne wala qad karramna bani aadam dëgg dëgg teral nañ doomu aadama alayhi salaam kooku nag nga xañ ko lii am ndox moo xam ne ngir mumul naan la sëñ bi seetaan nga problème bii mu rëy kon lu ñuy wax ay mbiram kooku ala babi awla wa ahra fahwa al xitab <laughs> kene kay lii moo gën a pataa moo gën a ñàng moo gën a bont moo gën a tar waaw mu ne lii moom amul luñ ci sikki sàkkaat luy dafa leer naññ ak la shakka ci taruk xaraamam mu ne waaye fa innal kalaama fii hadith bi wax ji mooy fi mu nekke faraw kaana ibnu sabil ghayra muhtaram falaw kaana ibnu sabiil ghayra muhtaram kal harbi wal murtad waaw wax ji mooy waaw bu doon ne <laughs> mooy kooku nag di tukki nekk ci tukki noonu nekkul koo xam ne muhtaram la mooy ki mu nekk mooy muhtaram parce que loolu bargu wenn jargon la nañ ci taxaw tuuti moo foog naa masoon nañ ko fi wax dafa am lu ñu naan xayawaan muhtaram ak xayawaan xayru muhtaram même ci nit ñi da am moom lay wax nii mooy xayawaan muhtaram mooy rab boo xam ne sharia da ko normal comme xar comme nag comme gëléem comme bëy comme yooyu mu am yoo xam ne xayru muhtaram yooyu kenn ormaalu leen comme al kalbul aqur <laughs> waaw comme al kalbul aquur xaj bi nga xamante ne nii day karaati day kar nit ñi di xamp seen yeel yeeg seen tànk yi di leen tiital waaw xam nga gisoon nañ ci mbiru xaj xaj yi <laughs> est lii cosaan mooy xaj yi dañ leen di rey dañ leen a war a rey léegi yi ñu permettre mooy xa ah kalbu soydin aw xarfin aw maashiya gisoon nañ xalis boobu yaa ngi koy fàttale ko <laughs> maniqatana kalban waaw bi yonent bay xam ne dafa yar yor ay ab xaj waaw xadiis sayna Abu Hurayra mii akbar waaw ca baabu kii lañ ko gisoo woon tahrim ittixaadil kalbi illa li aw mashi aw zara muy xadiis mille six cent tamit soloo na ko tamit man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiya waaw wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qirataan kulla yow waaw woon nañ ci masala yooyu est ce xaj cosaan mooy dañ koo ba léegi nii sax dañ koo war di faat yéegi dii nag dañ leen cee seppee wala noo doonuñ leen woon faat bi lool xawee yoon saa sax digloon ñu faat leen après mu ne loolu teggi ko que ne xaj yooyu sax kenn dootu leen faatati loolu boo xam ne daa ñëw di loraate lor gu gu leer loolu taxawoon nañ ci dellul foofu walillahi la xam wal minna par exemple xaj bi karaté dañ naan huwa xayawaanun ghayru muhtaram waaw loolu mooy du du euh, te loolu mooy indi <laughs> daa may masala de attention mooy man bu ma yoree ndox parce que bu dee kalbul aqur xaj bi nga xamante ne day karaté di mattaate di xàmp yeelu nit ñi waaw man bu ma ko gisee te ma yor ndox ma yor ndox alhamdulilah ngir jàpp ngir jàpp ma gis xaj bu mel noonu waa dama koy jox ndox mi après tiim wala déet am ci borom xam-xam ñu ne non non parce que xaj boobu ghayru muhtaram non kooku déedéet parce que nekkul xaj boo xamante ne dañu ko dañu ko ormal voilà loolu benn affaire la waaw loolu di benn affaire waaw loolu di benn affaire kon loolu lu leer la loolu loolu loolu loolu lu clair la voilà léegi mu des beneen affaire léegi mu des benn affaire <laughs> noonu doo ko jox mais bu dee daanara faatu da nga koy faat faat bu paisible voilà soit bu dee benn kii nga yor da koy faat rek waaw mu faatu quoi mais doo ko jox parce que ghayru muhtaram comme par exemple nga gisu jaan <laughs> nga yor ndox est ce que da koy jox jaan wi wala da ngay jàpp eh, non a ngay jàppe ndox mi parce que moom du xayawaan gayru muhtaram la waaw alors que bu dee xayawaan muhtaram la comme nga doon voyage yi ak sa ndox mi kesee fi des gëléem gi mar na wala fas wi wala sa xar mi nga jënd doon doxal ngoom ba yi mais ndox mi eh, nga war a jàpp te ndox mi wa fi ne léegi nooy def est-ce que da ngay jàppe ndox mi walla da ngay jël ndox mi nga jox ko ko mu naan dañ naan la bu boobaa comme que xayawaan muhtaram la bu ñu wormaal la da ko koy jox te nga tiim parce que moom amul lu remplacer li mu bëgg muy ndox amul lu ko remplacer alors que yow li nga bëgg def am na lu ko mën a remplacer mooy tiim mën na taxaw place li nga xamante ne mooy jàpp ñu nekkoon loolu la voilà boo newoon aw saw fa nga war nga ñëw nga war a jàpp waaye ndox mi fi nekk ah, bu boobaa da koy jox fas wi te yow nga tiim même bu dee janaaba nga am waaw doo ne ah non man damaa war a sangu janaaba non xam nga nooy liggéey bu boobaa da koy jox moom mu naan te yow nga daal di tiim ndax tiim day taxaw palaasu janaaba léegi lool ci katu animaux yi nit ñi tamit lool la moom la laan nit koo xam ne gayru muhtaram <laughs> muhtaram mooy jullit bi wala ki nga xam ne à la limite zimmi la mooy mu ngi ci euh, ki nga xamante ne mooy territoire jullit bi nangu na ci suufu domination jullit ñi la nekk waaw moo tax yonent may saar saam ne woon man qaatala mu'ahadan lam yarih raihatal janna képp ku faat yéeféer boo xamante ne ci réewum jullit bi ñoo ko jox pacte ñoo assure bu doon tey ñoo ko jox visa yow hadis mu ngi sax imaamul yi yow rahmatullah alayhi xetu àjjana du la xeeñ allahu akbar parce que bu dul woon muhtaram au minimum parce que daa am accord boo xam ne moo ko génne ci lële konoonte kon yoneen saa sam lu toll noonu waaw parce que jullit ñi waruñoo nekk ñoo xam ne seeni accord day léger pour un rien ñu daal di xotti seen accord non non jullit sa parole dafa war a am parole waaw dafa war am kaddu. waaye waru la nekk koo xam ne waxam am na ñoo doon déglu keroog suñuy yu xaw a yàgg koo xamante ne foog naa wax laa la wax kayitu risla sax moo ko moo moo ko gisee diis ci ngelaw li kayitu risla ah risla mooy kayit kooku rek gaa yi di muqikat yi Sénégal <laughs> gis gaa yi di bind yu bari nag dugal ko nag saa buñ kiyee jël pon mi sotti ci daal di lem def seeni cornet bi kii di mukki <laughs> këyit gu woyof lay doon <laughs> boo xam ne ngelaw lee koof ni muy woyofee saa am na ñoo xam ne seen parole looloo ko gën a diis quoi mooy amuñu benn poids jullit nag du lool déedéet waaw waaw suuratu tawba du lool la borom bi doon wax ba bam tàmbalee aaya ngir nañuy respecter seen parole yaa ay ak ak yooyu di même ñi mushrikuuna yi ah. voilà kon mooy loolu euh, nit ki daa war a am parole am boo tax ahd al al al muslim wala nit ki nga xamante ne jullit bi nga xamante ne muahad la kooku amuñu droit dañ ko jox ki kaaraange visa wala mun ñëw invité ko ci dëkk bi mu ñëw fi en tant que touriste réewum jullit mi amul benn jullit bu am droit di attenter wu yi kooku waaye buñ daan muhtaram en général mooy jullit bi waaw ñeneen ñi dañ ciy duggaale tabaan parce que dañu am accord ak moom comme muahad déeg yooyu léegi mu def ki nga xamante ne moom nit la koo xam ne ghayru muhtaram moom la lay wax moom la imaamu Nawawi après ki ngay comprendre li imaamu Nawawi du mu ci jublu moom du ku ñu normal li sariya deful yenn kaaraange yi ci bakkanam mooy kan mooy yi ki nga xam ne en état de guerre la nekk julli ñi waaw kooku moom beneen statut la yor xam nga moom ki ngeen di yéefar kii am accord ak julli ñi ba pare jàmboog ñoom waaw mooy période de guerre lañ nekk ak julli ñi mu ne bu dee kooku bakkanam xayru muhtaram parce que kooku il est tuable partout waaw parce que xare lañ nekk ak ñoom kooku lay wax. ne bu dee kooku la alxarbi wal murtad ak ki nga xamante ne mooy daa am ne woon maa bokkoon ci maa nekkoon jullit nekkatuma ko waaw maa doon jullit léegi suur naa ci njullite banaa léegi dootuma julli ñu ne lii seen bakkan n'est pas muhtaram en islam parce que ku ci nekk sharia moo la ne kii mën nga koo faat te dañ koo war a faat waaw moo tax ñi nga xam ne seen deret dafa ñoŋ ñi nga xam ne ñoom lañ ci génne moom dañ leen a protéger waruñ leen a laal lañ leen def dara waaw mooy bokk na ci ñi nga xam ne faat leen dagan na mooy ki nga xamante ne nii al taariku li diini al mufaariqu lil jamaa waaw waaw mooy ki nga xamante ne nii daa dane maa doon julli nekkatuma ko ah ay jullit man ay ay caaxaan la waaye ah. waaw kooku yeneen saa salaam nee na kooku bokk na eh, ki nga xamante ne kooku mën nañ koo faat waaw ba pare di tas mboolem jullit ñi ci lool mu nekk nga xam ne day indi disine ak kii waaw ak ak ak xar ci bennoo jullit ñi moo tax yeneen saa salaam waxoon lool xadiisu ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu nekk sahih imaamu Muslim mu ngi ci musnad imam Ahmad al imam Abu Dawud an-Nasa'i at-Tirmidhi an-Nasa'i ibnu Maaja ñoom ñëpp solo na ci imam al-Bukhari kese ko solowoon bi yonent saa sallam naan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa bi ihda thalath waaw an nafsu bin nafs wa sayyibu zani wal maariqu min ad-diin at-taariku lil jamaa kooku al maariqu mooy ku génn kooku mooy al maariqu al diin ki nga xam ne moo génn ci diine ji ne maa ko nekkoon nekkatuma ko voilà kon lii la voilà kooku mooy al maariqu lid diin kon mooy mu ne euh, daganul. bakkanu benn jullit boo xam ne seede na amul ne benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te man maay ndawu yàlla lu dul ci benn sallallahu lu dul ci benn ci yii lu ci benn ci yii mu ne daganul kon ñuy faat ku mel nii illaa bi ihda salas lu dul benn ci ñett yi an nafsu bin nafs koo xam ne dafa rey nit ci tayeef ci lépp preuve leer wala mu ne man nii maa ko rey ah ñu rey ko wa sayyibu zani ki nga xam ne daa ma sa sëy waxoon naa la kooku nag mu sëyoon deux mille douze deux mille treize mu fase toog ba deux mille cinquante mu door a njaaloo selaa la même chose ak ki nga xam ne ci buumu sëy la nekk njaaloo benn la ba mu xasee sëy ba wéet ak soxnaa wala soxna sa wéet ak boroom këram ci lay nekk sayid jeex na après bu njaaloo njaaloowee kooku ci réewum sharia lii mooy àtteem wal maariqu min ad-diin ki nga xamante ne nii mooy day génn ci diine ji ak taariku lil jamaa bàyyi mbooloo mi kooku noonu lañ laal la kooku du muxtaram parce que loolu la ci sharia àtte ne kii moom lii la dañ koo war a faat loolu moo tax al imaamu Nawawi loolu wax boroom xam-xam yi di wax ne waaw wax ji fi nekk mooy kon léegi foog naa leer na mooy wax ji foog naa leer na wax ji foog naa leer na voilà wax ji foog naa leer na mooy kon bu ñu gisee kon imaam an-Nawawi kon mu ne wax ji fi mu nekk waaw rahimahullah fa inna al-kalaama fii hadis bi wax ji ne mooy falaw kaana ibnu sabiil ghayru muhtaram kal yi wal murtad waaye bu dee nag ki nga xam ne mooy man damaa nekk nañ joxe exemple monsieur X daa nekk ci àll bi yor fa ay juróom yor benn oasis boo xam ne am na mooy am foo xam ne daa am ndox benn déeg moo xam ne nag alhamdulilah ndox mu neex la tey tëm tëm léegi ah, moom li <laughs> mu nee noonu soxal bon faj na ci aajoom lii waaye mu am koo xam ne fële la jóge ñëw mais nag personne la boo xam ne daa nekk en guerre ak jullit ñi waaw amaana dañ koo parachuté woon ngir mu dem sax xare ak jullit ñi far fi ñu ko sànni mu wuteeg foofu te yorul dara. mu ñëw nag dajeeg monsieur X bi jullit bi foofu fekk ko foofu nag ngir ñaan ko mu naan walla déet léegi kook dañ ko koy joxam déet kon comprendre nga misaal moom wala al ki nga xam ne moom moo ne man jullit laa nekkatuma ko waaw taw noonu mu dajeeg ki nga xam ne mooy monsieur X ci foofee àllam boobee amul benn ndox nag mum naan laaj ko ndax mu naan léegi laaj bi mooy kii dañ koo war a jox mu naan wala déet te xam nañ ne ñoom ñaar kenn la ci bakkanum nekkul muxtaram bu ñu bu ñu wormaal imaamu Nawawi mu ne lam yajib bazlul maa'i la waru mooy du farata ah. bu mujjee si ne maa bañ duma la jox dara képp kenn ci ñaar ñi kooku amul benn bakkaar la amul bal am na lu muy demee sax dañ ko kii fay parce que bu dee imaginer ki ñu parachuté léegi mu naan si ndox mi ba kii waaw kii daal di d'après nag daal di wane sa valise de détresse kii wax gaa yi gaa yi ñu jël ko daal di ko ne voilà kon kii jël si ko yóbbu ko foo xamante ne nii fa lay nekk di ray ay jullit day mel ni da ngaa nourrir waa ji ngir muy ray jullit voilà moo tax mu ne boobaa warul bal sax dañ naan kooku dañ koo war banoonu waaw <laughs> waaw. murtad bi mu ne ñaar ñi ñëpp warul ci ñu koy jox lam yajib bazlul ma ilahu waaw xanaa bu dee ne wallahu alam loolu man nii maa koy wax imaamu Nawawi lii la wax ne warul waa ji di jox kenn ci ñaar ñi xar bi koo xamante ne ci xare la nekk ak jullit ñi wala koo xamante ne nii murtad la woon lu dul bu gisee seetlu ko ne bi muy wax ak moom que rëccu na et il est prêt à devenir musulman bu dee ci nekkoon kii te tamit amaana jëfam jii bu ko defee loolu man na tax mu xëcc xar bii bi pour ci jullit ñi mu xam ne jullit ñi lii mooy seeni jikko bu gisee loolu bu boobaa dañ naan amaana insha allah bu boobaa man na koo jox waaw daawalaawale ko woowaale ko ci diine xamal ko les facettes de l'islam waaw mu gis rafetaayu lislaam ak bu dee ku ci ñëwoon ba génn parce que kooku mënula nekk lu dul ak réer moo ko génne te lam jàppoon comme diine saxu ci woon ci xolam te leerul woon ci xolam mais bu ci leeroon dëgg-dëgg manu koo bàyyi noonu di gëm leneen mu fexe ko daawa waaw fexe ko kii waaw ba pare nag jox ko voilà parce que yooyu acte yooyu acte la temps yaa ngi def loo xam ne lu vital la waaye sa jëf jooju mën na tax waa jooju nga xam ne même bu dañ koo parachuté man naa am mu jóge fa loolu des ci xolam bul xam nag peut-être que tey mën na dem nit ku yima kii mais bu rëccee man na dans cent ans ou quarante ans wala dans vingt ans dans trente ans dans cinq ans on sait jamais gis nga jëf jooju nga ko defaloon mën na ko fàttaleku tax mu dugg ci diine waaw moo tax bu boobaa loolu nag ay mbir la yoo xam ne yu jara suuraale la te ne bu boobaa moom ñooñu na xool rek waaw fexe daawa waa ji kiiwal ko voilà ginnaaw bi mu xamee ne diw mii la voilà voilà waaye kii fàttale ko yàlla delloo ko ci yàlla xamal ko njàngaleem yeneen sa salaam ak loolu te l'islam diine yërmande léegi nag bon jox ko ne ko waaw voilà jox ko loolu xeetu daawa la waaw bu mu nekk rek systématiquement tout le temps dañ koy bañ dañ koy bañ ko lii ne waru ci moom que ne kon mooy bul def na xool ne bu gisee ne ah ma def moo gën na ko def waaw gisoon nañ fi xadiisu ndaw soosu euh, baghi min baghaya bani israil yi nga xamante ne benn euh, jaaykatu boppam ci euh, jaaykatu bopp ki mooy ñooñ prostitué wu <laughs> banu israil yi bi nga xamante ne nii ci la gisoon benn bi dana benn waay la benn waay bi ne benn prostitué la woon mu maroon lool gis benn teen ah, daal di dem daal ciy naan après bi mu génnee noon gis benn xaj boo xam ne mu nga doon yalgat ah, ah, waaw di lekk suuf si ndax mar di mar suuf si mu ngeen ne eh, xaj bii de li ko daloon li ma daloon ci mar moo ko dal li ma jote woon ci mar moo ko dal mu daldi wàcc ci teen bi jël xuffam waaw kawas bi nga xamante ne ci ci ci ci ci der la daldi di ciy remplir ndox ah matt ko ci gémmiñam génn jàppandu ci kii bi ak ñaari loxoom ba génn daal di koy jox daldi koy euh, nandal fa shakara allaha wala fa shakara allahu lahu ñaar yëpp am na fa ghafara lahu xaj bi tuddal sant jëfam jooju yàlla walla yàlla sant jëfam jooju kontaan ci jëf jëm defal xaj bi borom bi jéggal ko malgré péché yu mag jaaykatu boppam yi mu nee woon ak li nga xamante ne mooy li mu nee woon waaw léegi saxaaba yi ne i yooyu yonent bari saasaam in lananaa fil bahaa'imi ajra mais ñun dañoo am ci li nga xamante ne mooy bàyyi may dañ ci am ak pay mu ne fii kulli kabidin ratbatin ajr bépp bàyyi ma lépp loo xam ne daa am res wu tooy boo ko defalee yiw borom bi dina la ciy fay allahu akbar waaw wala naank ma ne la xaj yi de pas tous les ah. mooy xaj bi nga xam ne yow dalay matt day day loraate nga xam ne boobu moom la sariyaan wax ne boobu sax mën nga koo faat xamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram waaw il faut ngay recouper recouper xadiis yi ngir nga mën a xam nooy génn ci yu mel nii yeneen saa saam daf ñu wax xadiisu Mawlana ibn ki Abu Hurayra waaw yonent mi alayhi salaatu salaam ne xamsun juróomi mbir a ngi yi waaw yoo xamante ne nii ay rab lañ fawaasiq dañoo génn topp waaw xamsun sayyidatu Aïsha sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha voilà hadith sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha hadith sayyidatu Aïsha ah c'est <laughs> mu ne yeneen tubaab yi saa saam nee na xamsun juróoma ngi fawaasiq dañoo génn topp mën a yàqalaate yuktal na den nañ leen faat fil xilli wal xaram même Makka gi tere li nga xamante ne mooy faat rëbb fa ak rey ay animaux foofu sax may nañ la yi nga faat leen juróom lañu alxayatu jaan moo tax sànq maanaam boo gisee jaan bu rëy boo xam ne day loraate boobu bu ko jox ndox mi de parce que boo ko joxe bay kii après ah rek suti sa kaw wala boo koy jox sax mu suti sa kaw waaw mu ne alxayatu jaan wal xuraabu ak tan boobu nga xam ne moom day këf picc yi waaw waaw di këp céeli yi nga xam ne dangay ngay gis biir bi weex mu ñuul charognard la di lekk ay médd ak yooyu di di këp njombor yu ndaw yeeg cuuc yi waaw wal faratu ak li nga xamante ne mooy al fara mooy kaña ak ñoom jinax wal kalbul aqur xaj bi nga xam ne mooy day karaate moo tax ma ne la loolu bokkul ci muxtaram <laughs> waaw waaw di rayaate comme te loolu day dugalaale ñoom gaynde ah ndax arab day woowe kalb asad waxoon nañ la euh, doomu abu lahab ba muy wax yonent bay saasaam lu ñaaw yonent bay saasaam da koo ñaan yàlla ne allahumma sallit alayhi kalban min kilaabi yàlla yàlla nga sëmbërtël ci kawam benn xaj ci sa xaj yi alfaxam moo ko faagaagal mooy gaynde moo ko faagaagal keroog bañ demee siis waaw mu ànd ak gaay bu tëdd jotee mu xam ne ah muhammadun saadiq sayyidina muhammad ma nekk màkk tëkku ma alayhi salaatu wassalaam lépp lu wax dëgg la waaw bu ñëwee bu ñëwee ni mu doon def day fexe tëdd ci digg nit ñi mais bi gaynde gi ñëwee ñépp la ceeg gi daal di ko ne ciix daal di koy faagaagal moo tax kalbu dañ koy woowe yooyu tamit ñoomin segg waaw ñoom zib gaa yooyee waaw yooyee ndax boo leen ko joxee en fait ñoom euh, dañ lay faagaagal mais waxuñu la léegi nga ne ma bu attention man bu dee yi nga xamante ne euh, ñoom fañ nekk lorewuñu parce que du yoo xam ne dañuy ñëw ci nit ñeeg yooyu ñu ne la yooyu l'islam terewul ku leen yor comme ci parc yi niñ leen di toppatoowe kenn neewu la waa gaynde la rayal